بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرف en Dieu chers sœurs en Dieu nous avons l'honneur et le plaisir de vous adresser à vous par l'entremise de la radio Sud RMS 102.0 qui est suivie ici à Thiès, mais aussi dans la sous-région, en Gambie, en Mauritanie et dans d'autres régions. Mais c'est aussi suivi internationalement car le net, par des sites internet, on peut, Inch'Allah, suivre euh, Sud FM Thiès. nous en avons la preuve car il y a des frères qui sont en France, Inch'Allah, qui sont Donc nous saluons tout le monde, nous saluons le monde entier, nous saluons euh, tous les musulmans et nous les félicitons. À l'occasion de la célébration de la naissance du primable des créatures, Mohammed sallallahu alayhi la salutation et les bénédictions du Khalif Al-Had al, al Djeget, euh, de même que son Euh, euh, président du comité d'organisation du Maulid, Al-Hadi Hussein Mbegen, et celui chargé de, de l'organisation euh, au niveau de, de, la communication et de l'information, c'est Ibrahim Habib nous, nous, nous, adressons nos salutations, accompagnées de excuse pour les quelques minutes de retard que nous avons eu, euh, qui ne sont pas, euh, qui, qui, ne sont pas liées à notre volonté, Euh, mais c'est des contraintes du temps, Inch'Allah. Nous en excusons parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui nous attendaient, qui attendaient notre honorable invité qui est avec nous. Euh, nous fouillons comme euh, d'habitude sur des femmes, Inch'Allah, en commençant par euh, le directeur, M. Mamadou euh, Diakhaté, en passant par les journalistes, M. Ndaou, M. Sao Babakar, M. Inch'Allah, nous saluons aussi notre frère bien-aimé, l'homme au sourire euh, mohamedien, le, frère, le bien-aimé. Mamadou Ndione, plus connu sous le, sous le, nom de, de Didier Nous saluons tous les, euh, les et tous tout, tout les Tiessois, Inch'Allah. Comme d'habitude, nous présentons nos félicitations, Inch'Allah, à tout le quartier Kermamelage. En ce moment précis, Inch'Allah, les séances du Bourg de euh, continuent. Euh, Aujourd'hui, c'est Al-Hadi Mohamed Ndiegen Bah qui est en train de de, de, de, de, de faire un exposé sur la kalima al cest c'est-à-dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cette kalima que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce mot, ce vocable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait et qui avait été à la source de, de, de, de, de la dislocation, de, de, de, de, de, du changement du, du changement, de la métamorphose qui, qui, qui, qui sont opérées euh, en Arabie et dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed est son envoyé. Cette parole est la cause de, de tous les problèmes que les Sahaba ont, eu à Mais ces paroles aussi, c'est la parole qui a libéré tous les hommes de l'esclavage, de l'homme envers l'homme, pour que tout le monde soit esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, serviteur d'Allah subhanahu qui est aujourd'hui euh, l'objet de l'exposé que, fait exactement le frère Al-Hadi Mohamed Ndiagenba. Nous demandons Allah subhanahu de l'aider et de l'assister. Et nous saluons tous les habitants de Kamaménage. L'imam al qui habitants du quartier Tarikao qui est euh, Madina et que le village Matta. Nous, les dignitaires de Tarikao, kaw Hadi Moussa Gueye, euh, l'imam El Hadi Babakar Diouf. Nous les familles, euh, les, les, les valeureuses familles qui sont là les familles Sissé, les familles euh, Gueye, les familles Diop, les familles Mbaye, les familles Diouf. toutes les familles qui ont toujours accompagné, qui ont toujours été des compagnons fidèles au vénère al Ahmed Baron Degen, mais aussi au Qutb Al-Hadi Mohamed Degen, ta'ala anhuma. Nous tous nous saluons, tous les dignitaires, tous les notables, El Hadi Papsi, euh, nos, nos, qui sont, là, qui, continuent toujours à, à, maintenir, à, à, tenir le flambeau de la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la tariqa et dans le tout le quartier. C'est la même chose pour Ngante. Nous saluons la famille L'Homme, la famille d'Al-Hadi Cheikh Djakhate, la famille dal la famille Béni Nous allons jusqu'à Djakhate. Nous soxna ki Faye toute sa famille. Nous saluons Sokhna Kiné Ndoye, la famille de Al-Hadji Idrissa Ndoye, le grand Moqaddam Al-Hadji Mohamed Dieguène. Nous saluons Al-Hadji Pape Kouaté, nous saluons exactement euh, Fat Kunta et sa noble famille. Et nous saluons tout le monde, les gens même qu'on a oubliés, nous, nous les saluons, nous les aimons, nous leur disons félicitations, nous, nous leur disons honneur à vous, honneur à vous exactement les habitants de Grand Thiès, la famille de Al-Hadi Tamsir Ndiaye, la famille de Al-Hadi Aliba. Nous saluons notre père bien-aimé, le, le, le, le, fils du, grand Wali, euh, Amadou Yoro Ndiéguène qui est le fils de Alhaji Cheikh Omar Nous le saluons, exactement la, euh, aussi la famille de, du, du, du, valeureux, du véridique Alhaji Abdourazak Ndiéguène qui est à 10e. Nous saluons euh, les, les, les, villages environnants, nous saluons euh, la communauté de Fanden. Nous saluons Kassar Badian, là où réside le fils de Mohamed. Nous saluons Père Moutouré, Al-Hadi nous saluons, nous Kër Morifal, Baye toute sa famille, les, les, les, les véridiques, les, de Johan, nous les saluons, les, les, tous les serreurs de, de, de cette zone-là, euh, les amis de Mohamed Ndion, on les salue, Inch'Allah, on demande à Allah de les du, du prophète Sayyidina Mohamed Nous saluons tout le monde. Donc, euh, aujourd'hui, comme, vous, comme euh, sur les femmes vous l'a promis, comme nous vous l'avons promis, nous avons l'honneur de recevoir ici euh, un frère, un frère qui partage avec nous ce qui est le plus cher au monde, c'est-à-dire la foi. La foi en Allah, la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il vient de la France. Inch'Allah, on va pas tarder à lui donner la parole pour que, Inch'Allah, il se présente à nous. Comme ça, Inch'Allah, on euh, euh, on va, continuer la discussion sur d'autres points parce que, Inch'Allah, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à partager. Inch'Allah, après ça, on va ouvrir le téléphone pour que les frères musulmans qui sont ici communiquent avec lui pour puissent lui poser des questions, puissent parler avec lui, lui aussi, communier avec eux, montrer que l'islam n'a pas de frontières, l'islam n'a pas de clivage euh, sur la, la, la, race ou bien euh, l'ethnie ou bien euh, euh, la, la, la, richesse ou bien la pauvreté. L'islam, c'est la religion de tous les êtres humains. C'est la religion de toutes les créatures. Mohammed Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa envoyé de manière universelle, son message est universel et nous avons la preuve aujourd'hui. Je vous avais dit que sallallahu alayhi universel. Aujourd'hui, Sud FM vous offre une preuve palpable, tangible, une, une preuve concrète de l'universalité de l'islam et de l'universalisme auquel l'islam a, a toujours tendu. Hier, je vous avais dit que il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps. Il y a un, homme, un Africain qui est décédé, et qui a fait l'unité dans le monde. Je veux nommer euh, Nelson Mandela, il est décédé. Mais il y a une parole, il y a une parole que j'ai entendue et qui m'a fait, euh, qui, qui, qui, qui m'a un peu bouleversé. Parce que j'ai entendu le président des États-Unis d'Amérique, M. Barack Obama. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Nelson Mandela est le dernier grand homme de l'histoire. Ça fait peur. ça fait peur. Moi, pour, pour moi, pour lui, il, est, il, était en train de faire des éloges sur Nelson, Nelson Mandela. Mais pour moi, il a, il a, il a, il a sifflé la fin, de la, la fin de la récréation dans le monde. Il a, il a, il a donné une alerte. Il a, il a appuyé sur l'arme sur pour dire au monde, attention, le monde tire vers sa fin. Parce qu'il a dit que c'est lui le, le dernier grand homme de l'histoire. Ah. Les gens n'ont pas fait attention à ce qu'il a dit. ça signifie que le monde est fini. Je pense pas. Ah, non. Et il reste beaucoup de choses parce que ah, oui. tant qu'il y, a, y aura des gens qui vont s'abreuver dans la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y aura des grands hommes dans, dans, dans le monde. C'est ça, c'est donc, euh, Inch'Allah, on va parler de ça. Donc, euh, je vais lui donner la parole euh, au euh, frère Seyfoullah, qui va se présenter à vous, qui va un petit peu en quelques minutes de Euh, là où il vient de, de, son, de, de sa jeunesse. Comme ça, après, Inch'Allah, on va rentrer dans le vif du sujet qui est l'islam. L'islam dans le monde entier, de façon spécifique, l'islam en France, l'islam à Paris, l'islam en Europe, Inch'Allah. Euh, chers frères, vous avez la parole. tout le monde entier vous écoute, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci beaucoup, Sérigny Mor, de cet accueil. de cette présentation que vous avez fait euh, à tous nos auditeurs. Merci à la radio Sud FM encore une fois de nous, de nous recevoir. Donc je me présente, mon nom est Saifullah, je suis de France, euh, reconverti à l'islam euh, depuis près de 20 ans maintenant. Euh, donc je viens de France, mais je suis originaire des Antilles, de la Guadeloupe plus précisément. Donc euh, l'islam touche vraiment le monde. Ouais. Mais ce que vous, vous, vous, pouvez nous dire quelque chose sur, sur les Antilles, sur euh, la Parce que nous, quand on entend les Antilles, quand on entend Guadeloupe, on, on pense sur, sur, le champ à Thierry on pense euh, à Lilian on, pense à, à, au piment aussi, ah parce que le piment entier, tout, le monde connaît ça. Donc parlez-nous un peu de, la Guadeloupe, des Antilles, un petit peu. La Guadeloupe, la Guadeloupe euh, qui est une île située euh, dans le sud des Amériques, euh, euh de l'autre côté de notre continent. Mmh. Ah, une petite île, mais une île euh, très belle, que j'apprécie beaucoup, qu'on apprécie beaucoup. Je pense que beaucoup de monde l'apprécie. Je ne suis pas le seul. Mmh. Donc, euh, pour parler un peu de la Guadeloupe et de ma relation avec Allah, donc l'islam, Euh, c'est une île qui est euh, aujourd'hui, euh, on va dire, pour moi, accablée, accablée par... par, par des choses qui, qui, qui sont on va dire, on va dire pour moi, qui sont des, des choses qui, qui ralentissent et qui empêchent le développement, quelque part, le développement de, de, de, de la foi chez les hommes mmh. et chez les femmes, euh, puisque en fait euh, les Antilles sont un lieu de, de, de réunions, de fêtes, euh, de, de, de, vacances. De fiesta. De fiesta, oui, tout à fait. Mmh. Et euh, donc, on sait qu'aujourd'hui, tout le monde apprécie la fête. C'est des choses qu'on, quotidiennes qui, qui font qu'on vit, qu'on vit, qu'on est vivant, qu'on se trouve bien dans ce monde. Mais les Antilles, euh, pour moi, en tant que re euh, personne reconvertie à l'islam, c'est euh, une île qui aujourd'hui euh, court un peu, euh, en parlant, en, parlant, religieusement toujours, mmh. court un peu à sa, on va dire à sa, pas à sa perte, mais à comment trouver le bon mot. On va dire, on va dire que c'est C est, c est, il y a des risques. Euh, prend beaucoup risques, beaucoup de risques. On, on, trouve une île où les risques sont énormes. Mmh. trouve beaucoup d'alcool, euh, qui est le rhum. Le rhum, ouais. Ah, ouais. C'est ma culture, hein, c'est les champs de canne, c'est les bananeraies, euh, euh, c'est tout ça, mhm. c'est beaucoup d'autres choses, mhm. beaucoup de couleurs aussi, beaucoup de mhm. mais très peu de fois très peu de, de, de pratiques religieuses, pratique religieuse, ouais. euh, ce qui me semble pas très sérieux, mon, mais ça reste mon opinion. Ouais. Ça reste mon opinion. Et euh, donc, euh, ce qu'on veut aujourd'hui euh, pour, euh, pour ces îles, parce que dans les Antilles, il n'y a pas que la Guadeloupe, il y a aussi la Martinique, d'autres îles qui sont euh, les Saintes, euh, la Dominique, etc. euh, que je salue s'ils m'entendent d'ailleurs. Ouais. Hein, je salue tous mes parents, hein, euh, tous, tous, tous les Antilles en, en, entiers. Et euh, donc euh, voilà, c'est une île qui est aujourd'hui euh, voilà euh, assez qui se laisse aller, on va dire, on va dire qui laisse aller les choses et qui on manque de foi, on manque euh, un peu de sérieux dans notre foi et de, de distinction dans tous ces engouements à la joie et euh, à la au, fête. Et à la fête, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, Merci Sifoula. Donc euh, là, j'ai entendu dans, dans, votre propos que euh, vous êtes dans l'islam depuis 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre entrée dans l'islam et ce qui, ce qui vous a attiré à cette lumière-là Donc la foi, oui, qui m'a touché, et cela, oui, depuis 20 ans à peu près. Euh, ce qui m'a attiré vers la foi, c'est cette sincérité qu'on y trouve, cette clarté. Euh, c'est euh, des choses qu'on ne qu rencontre pas dans d'autres religions. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas encore ressenti dans d'autres religions, à part dans l'islam. Euh, l'islam, euh, l'islam pour moi, c'est, c'est, c'est un, une nouvelle naissance, un renouveau. Euh, une renaissance. Une renaissance, une renaissance. Une renaissance pourquoi Parce qu'en fait, euh, je me suis souvent posé des questions sur euh, ma religion qui, qui était chrétien. J'ai été, je suis chrétien, de, chrétien. je suis né chrétien. Mmh. Alors, on m'a baptisé, mes parents sont chrétiens. Euh, Euh, mes frères et sœurs, hein, ma famille. Donc euh, c'est une religion que je respecte aussi, hein, comme toutes les religions qu'on qu respecte. Hein. Mais euh, je n'y ai pas trouvé l'engouement, la sincérité, la clarté, la lumière euh, de l'islam. Et les réponses, que, Et la vie que, que, tu depuis, le, depuis Ah oui, ouais. les questions que tout le monde se pose. Pourquoi on est là euh, Vers quoi on va euh, D'où on vient euh, et vers quoi on tend, mmh. vraiment. Mmh. Donc cette rencontre avec la foi, l'islam et, sa sincérité, sa lumière son, son parcours, parce qu'il a un parcours, il a une histoire. Mmh. L'islam a une histoire. Mmh. Donc, euh, euh, donc euh, ça. Je, suis, je suis entièrement plongé aujourd'hui dans, dans, euh, dans ma foi dont ma venue euh, et, et, et euh, mon invitation à, à, à Thiès, Sénégal, aujourd'hui. Et j'en suis vraiment euh, très ravi, puisque justement je retrouve et on répond aux questions que l'on se pose, euh, voilà, les questions existentielles qu'on se pose euh, toujours. Donc, donc, donc, donc c'est là, on dit Alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah. Donc euh, là, euh, on, on, euh, je, je, sais qu'il y a beaucoup de questions qui tarotent les esprits des gens, des écouteurs, qui, des auditeurs qui nous écoutent. Mm -hmm. euh, on aimerait bien aussi savoir quelles sont, quelles sont les particularités de l'islam, par exemple euh, en Europe, de façon spécifique en France. Les particularités de l'islam euh, en France et tous les amalgames euh, la, la, la, qu'il y a, tout cela. On, voudrait en savoir un petit peu plus. pour, pour, ce que pour ce que j'en sais et pour les recherches que j'ai fait euh, par rapport à la religion et ce qu'on y trouve de la foi en France, Europe, Euh, euh, c'est un islam, on va dire, un peu éteint. On est un peu, on est, on est un peu euh, mis de côté, mis rabaissé, on va dire. L'islam ne, ne vit pas, comme j'ai souvent pu répéter euh, en discutant euh, un peu avec euh, le Seigneur mort. Mmh. Hein, on est éteint, on est comme. L'islam ne respire pas. Ne respire Voilà, on est comme, si suffoquait. Comme, on, comme si on suffoquait. On, on ne trouve pas euh, son, sa, savoir. savoir. Mm -hmm. On ne mhm. trouve pas savoir. C'est mm -hmm. ça. Mhm. C'est, savoir avec X. Tout à fait. C'est Tout à fait. Savoir avec X. Ouais. Tout, c'est tout à fait ça. Mm -hmm. Donc, euh, euh, des choses comme, euh, euh, comme, comment je pourrais dire, en fait, euh, Euh, le terrorisme, le terrorisme, l'amalgame euh, on, fait beaucoup d'amalgame, euh, tout ce qui est le fanatisme, le terrorisme, l'islamisme. je sais pas, c'est un mot qui existe aujourd'hui, mais je l'ai découvert. je sais pas si on le trouve vraiment dans, le dictionnaire d'ailleurs. je me suis jamais vraiment posé la question. Mm. Mais euh, c'est des mots qu'on entend aujourd'hui et qu'on prône euh, dans, nos, journaux euh, télévisés, mm. dans, les médias. tout à fait, les médias. Euh, la du, fanatisme, du, terrorisme. on, sent la peur. On veut faire ressentir la peur de l'islam. Moi, cette impression que je ressens. En, France, on veut faire ressentir une peur au lieu de Alors que l'islam est un, est, est, un cœur ouvert, est une lumière, est une sincérité, un joyau. Ouais. On ressent de la peur dans, dans, tout ce qui est, dans tout ce qui est prôné dans, dans les journaux télévisés, puisqu'on euh, on parle de guerre, euh, c'est du terrorisme, des gens qui se, qui se font euh, du mal. Ouais, voilà, ils se ouais, font du mal des attentats, entre eux. Je pense pas que dans l'islam euh, ce, ce, cela existe. Ce n'est pas musulman. Effectivement. C'est ça. Mm. Ah, fou. Donc euh, euh, là, si on comprend bien, c'est que euh, l'islam a, a beaucoup de pas à faire là-bas. Il a beaucoup de, progrès à faire parce que il semble que l'islam manque de, liberté en France pour, la pratique et pour tout ce qui s'ensuit. donc c'est ça qui fait Euh, qui, qui, fait amener le, qui amène l'autre question, c'est-à-dire quels sont les problèmes que peut rencontrer, que rencontrent exactement les musulmans euh, qui sont, qui sont euh, en France, euh, en Europe, euh, dans, le, dans, leur foi et surtout dans leur pratique religieuse. Exactement, quels sont les problèmes que nos frères ont là-bas Alors, je, je, vais en citer, je vais citer quelques points. Hein. Euh, je vais commencer par euh, l'athéisme. L'athéisme, l'athéisme, l'athéisme, euh, le, le libertinage. Euh, euh, les, les, les, on rencontre euh, des, des, des, des, problèmes de, on de fond puisqu'on est, n'est pas on est, moi je suis français, je suis de France, mais étant musulman, je me sens pas euh, on va dire, je vais utiliser un mot fort, intégré. Je ne me sens pas intégré en tant que musulman. C'est peut-être un mot fort, mais il, il, il, euh, il définit bien euh, euh, le problème. Mm. Le problème aujourd'hui, c'est que bon, ben, le musulman peut, se, peut être confronté à des, à des personnes qui, qui, qui l'insultent ou qui... Euh, ou qui euh, qui l'agressent, oui. On a, on a vu des sœurs chez nous se faire agresser et euh, on le médiatise pas plus que ça. Mmh. C'est parce que euh, les personnes musulmanes s'intéressent à leur foi et s'intéressent aux gens qui fréquentent qu'on est au courant. Sinon, les médias taisent tout ça, les journaux, euh, ainsi que les radios. On, on, on, ne parle pas de tous ces vrais problèmes aujourd'hui euh, euh en France euh, par rapport à notre religion qu'est l'islam. Euh, euh, une autre chose aussi, chez nous, on n'entend pas. On n'entend pas l'annonce de la prière qui arrive. L'azan. L'azan. Ouais. On n'entend pas. Le, le nord de, chez nous, c'est le nord de... Voilà. Ouais. Mais Euh, ici, par exemple, à, à, à Thiers, hein, je cite un point de l'Afrique, il y a d'autres villes, on entend la veine. Euh, ouais. pour, euh, pour Surtout si, le Fajr, quand euh, tu entends toutes les, toutes les mosquées qui... <laughs> qui, qui <laughs> annoncent l'heure de la prière euh, ouais. et qui nous invitent à venir prier, et ben, on ne l'entend pas chez nous. Donc on doit se rendre dans nos lieux de prière qui sont... Alors, je me suis prononcé fort en disant que qu'on qu du mal à être intégré, mais on a quand même des mosquées, des lieux de prière mm. qui nous sont attitrés pour qu'on puisse euh, exercer notre culte. Mais voilà, il faut se rendre euh, dans, dans, ces mosquées, il faut se rendre dans ces lieux de prière qui sont euh, un peu clos, pas clos aux musulmans, mais clos Mm, dans un recoin. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Les musulmans sont cloîtrés dans leur, euh, dans leur, leur azan, ils le font à l'intérieur. Voilà. On n'entend pas dehors voilà. le azan. Ils font ce qu'ils font à l'intérieur seulement. Voilà. C'est ça. C'est ça qui, même, euh, qui amène l'autre question euh, que euh, nous voudrions savoir par rapport aux mosquées. aux organisations, aux associations euh, Est-ce qu'il y a un dynamisme religieux là-bas Est-ce qu'il y a au moins des gens qui essaient oui. de, de, de, faire quelque chose, oui. de faire bouger les choses Est-ce qu'il mm. est qu'il y a ça oui. pour que les musulmans puissent avoir leurs droits Parce que euh, vous, vous êtes français, vous êtes, vous êtes né français, vous avez les mêmes papiers que François Hollande. Tout donc vous, avez, vous, vous, devez avoir euh, des vos droits. droits. des droits, comme tout, tout, tout bon français. Donc, euh, euh, est-ce qu'il y a... De, de, euh, pouvez-vous vous nous parlez un peu des mosquées, des organisations, des associations, mm -hmm. des mouvements religieux là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qu'ils font pour euh, au moins faire bouger euh, les trucs C'est ça. Oui, on rencontre des associations. On rencontre beaucoup d'associations euh, musulmanes euh, en France euh, et dans le lieu où j'habite qui est Draveil pour citer le nom de la ville. C'est à Paris. Oui. À Paris, dans la région parisienne. Oui. Mhm. on rencontre beaucoup d'associations, des gens qui se motivent, qui se motivent pour que l'islam soit entendu, pour que l'islam se développe, pour qu'il y ait plus de lieux de culte. Ouais. Parce que c'est un culte, l'islam, qui se développe. Et il ne s'éteint pas, il se développe. Des gens qui se reconvertissent, il y en a des milliers par jour, je dirais. Et euh, on parlera que d'une ville. Donc, officieusement, et on va dire, il y en a des milliers. Il y a des nombres, voilà. Mais officiellement, mais officiellement je pense que ce n'est pas chiffré. Euh, voilà, l'organisme le, le, le du, euh, du, du, CSA ne recense pas ce genre de, de, de, de choses, d'informations. Donc voilà. Et euh, donc euh, voilà, nos lieux de, culte qui sont euh, un peu euh, mis à l'écart, mais les associations se battent. Les gens ont envie de, de foi, ils ont envie de, de, de, spiritualité. de spiritualité. ils ont envie de, de, de, que la foi soit, que l'islam soit connu dans le monde et non connu pour, euh, en tant que, que méfait. Euh, je reviens un peu sur ce, qu'on, ce dont on a parlé, le terrorisme, le fanatisme, hein euh, voilà, ouais, tous, tous ces noms ismes qu'on entend et qu'on prône euh, dans nos médias. Ouais. Mm. Euh, donc euh, voilà, c'est ce développement que, que, que que qu'on essaie de, de, de, de, mettre en œuvre. Et euh, je pense que ma venue à Thiès euh, a, a, a pour cause justement Euh, ce développement, ce développement, euh, les lieux, euh, les lieux et les, et les, et les, et les personnes musulmanes que je rencontre en France sont sont, par les médias, mais on, se, bat, on se bat, avec nos moyens, on se bat avec les moyens du bord, comme voilà, les dons, des associations qui se mettent en œuvre, qui développent des, des Des programmes. Des programmes, des programmes. Parce que, parce que toutes les mosquées sont pleines. Exactement, on remplit nos mosquées. J'ai eu la chance de voir là-bas, euh, en France, à l'Hexagone, une, mosquée où il y a deux prières de vendredi. Il y a un imam qui vient, qui fait une prière, et la mosquée peut recevoir au moins 2000 personnes. Tout le monde sort, il y a un autre imam qui vient, qui fait une autre prière. tellement les mosquées sont pleines. Et ça, c'est en plein centre de Paris. Oui, il est arrivé que même euh, les gens prient dehors, dans, la mosquée. Dans les rues, Donc, je euh, ils, permettent, certaines choses quand même. Mais je pense qu'ils permettent toutes ces choses pour euh, en ralentir d'autres. C'est un prêté pour un rendu ou <laughs> voilà, ah, un jeu, voilà, un jeu de cache-cache, ouais, en quelque sorte. Mm. Merci, c'est fou. Donc, parler des problèmes de, de, de, de, de la réalité de l'islam là-bas, du développement de l'islam, des mosquées, des associations. Donc euh, là, on, a, on sent un, un peu un, un vent d'espoir. c'est ça, qui, c'est ah ça ah oui. qui nous pousse à, à, à, à demander par rapport aux enjeux, pour les familles, par rapport aux perspectives, mm -hmm. pour les croyants mm -hmm. là-bas, euh, euh, pour, euh, en, en, quelque sorte, que, euh, comment voyez-vous l'avenir de l'islam en France. L'avenir de l'islam, pour moi, il y a l'avenir. Déjà, il faut dire qu'il y a un avenir. Et non se dire que qu'ils vont réussir à éteindre notre foi. Ça, je n'y je, je crois pas. Mm. Ça, c'est quelque chose dont je ne crois pas. Mm. C'est quelque chose qui est en, en, devenir, donc un avenir pour notre foi. Et ce qui m'amène à, à, à, le dire, euh, justement, c'est euh, les, les, références dont se doit, euh, dont, dont on doit s'inspirer. On doit s'inspirer de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed Rasoul. Pourquoi je le dis Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, certains musulmans euh, euh, euh sont musulmans, et, mais se, se, se vantent de l'être, ont une certaine fierté, mais je dirais que c'est une fierté pour, euh, pour battre l'autre, quoi. On, on se vante d'être de, d'être musulman pour dire que l'autre ne l'est pas, euh, n'a pas la foi, ne, ne, ne, ne c'est de, de l'égoïsme. C'est ouais, l'égoïsme. C'est un manque Donc, de sincérité en, en, réalité. Tout à fait. Donc ce qu'il faut, c'est revenir à nos, à, nos, à nos vraies références. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de, de, de se référer à, à, à, à, lui, à ses compagnons et à notre livre saint, qui est le Coran. Donc voilà. Voilà ce qu'il faut, ce qui, ce qui va faire que notre avenir euh, euh, euh, soit radieux et, et, et que l'islam se développe et tienne. Ouais. Et tienne, ouais. surtout. Surtout ça, mm. c'est ça, il faut qu'on qu mm. qu pense à ça, mm. à ce que l'islam tienne, parce que, comme vous l'avez dit tout tantôt, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'islam. Oui. C'est des milliers de personnes, c'est des centaines de milliers de personnes qui, mm. qui se convertissent à, à l'islam. Mais il faut que euh, les musulmans aussi, je pense, Euh, mettre les conditions pour que tous ceux qui viennent à l'islam puissent trouver un, un, un, un, plateau spirituel qui leur permette de pouvoir vivre leur foi comme il le faut. Ça, je pense que c'est une chose sur, la, sur laquelle euh, euh, les, gens, les gens doivent, euh, doivent euh, réfléchir encore pour oui. pouvoir euh, accueillir les gens qui se ruent vers la religion d'Allah parce que, comme tu l'as dit, le l'athéisme, euh, ce sont des choses qui ont tellement nui à l'Européen, aux Français, Euh, qu'il y a beaucoup d'entre eux qui euh, euh, essayent de trouver leur voie dans d'autres choses. Ils sont dans d'autres religions, dans d'autres sensibilités religieuses, mais la plupart, ils vont embrasser l'islam. Donc il faut que les musulmans se réveillent pour permettre à, à ces gens qui viennent de, de, de, de trouver des bonnes conditions pour pouvoir pratiquer leur religion comme il le faut. C'est ça qui, qui, va nous euh, pousser à, à parler un petit peu de de, de, l'image de l'islam. Parce que ça aussi, c'est très important. Et l'image, compte beaucoup pour l'homme européen. Oui, oui. nous, voudrions entendre un peu par rapport à l'image de l'islam, parce que, euh, vous l'avez brossé un petit peu tout à l'heure, mais l'islam, souffre parce qu'il y a une diabolisation de l'islam. Ah, il y a une, sorte de guerre médiatique contre l'islam. Mm-hmm. Donc, parlez-nous un peu de de, de l'image positive que l'islam doit avoir en Europe. Bon, c'est ce dont, ce dont, euh, ce dont euh, moi, en tant que euh, reconverti, hein, c'est, euh, euh, c'est, en fait, il faut que l'islam, il retrouve son, il retrouve son, son, son, son blason. En, mm. en, euh, je parle de l'Europe, hein, je parle toujours de la France, Parce qu'en fait, euh, notre islam, il est, il est, on se trouve un peu comme des morts vivants. C'est des gens qui sont musulmans et musulmanes, mais qui, euh, qui fument, qui, qui, qui, qui, qui boivent de l'alcool, qui sortent en boîte, qui, euh, voilà, qui ont un comportement vraiment qui ne sont pas compatibles avec euh, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. Ouais. Incompatibles avec euh, notre foi. C'est ça. Donc, il faut vraiment, comme il a dit Sérigné Mort, comme il a dit, il faut se reprendre, il faut se motiver, ça, il, faut, euh, il faut se réveiller. Wake up, comme ils disent certains. Hein il faut se réveiller, être debout et être fier de notre euh, de notre, de notre religion. culte, ouais. de notre religion. De notre référence à Mohammed. Il faut être fier de ça. On n'est pas, euh, ce n'est pas un culte. Euh, euh, euh, euh de, de, on ne pratique pas l'islam pour se dire qu'on qu qu fait quelque chose. ou qu'on est religieux, ou que euh, voilà quoi, je, je, je suis comme l'autre, je suis comme l'autre, je fais comme l'autre, je le suis quoi. Hein, on fait du suivisme quoi, euh, comme ça, sans penser, sans réfléchir. Hein. Euh, l'islam est une religion réfléchie, avec de la réflexion. Hein. On nous demande d'apprendre notre religion et de chercher à la comprendre et d'avancer. Et d'avancer. Et de lutter contre l'obscurantisme. Religieux, tout à fait, parce qu'on nous diabolise euh, énormément, on diabolise l'islam parce que parce que c'est l'islam et qu'on sent que la force est là, tout à fait. Ah, ah, ah, <laughs> elle est là. justement, mm. justement. C'est bien, c'est là. Nous, vous remercions, nous. sommes vraiment contents et honorés de, de, de, de, partager avec toi, aussi de partager avec euh, les frères musulmans ton expérience par rapport euh, par rapport à, à l'islam et tout cela. Donc, je voudrais aussi que tu me parles un petit peu euh, de, de, notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en principe, c'est lui qui, c'est euh, grâce à lui, c'est pour lui que tu as quitté ta France natale pour venir euh, ici au Sénégal pour passer le Maoulid, mais mm. aussi passer quelques temps pour euh, bien euh, t'imbiber, pour bien t'imprégner, Inch'Allah, de la lumière du prophète Sidna Mohammed. Donc parle-nous un du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que en, en, réalité on peut parler de tout dans ce mois mais ce qui est plus plausible c'est de, parler euh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc parle-nous un peu du prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, et euh, ton amour pour lui, euh, tout ce que tu as pu euh, ressentir pour lui, vivre euh, pour lui, avec lui, Inch'Allah, pour qu'on puisse parler un peu du, Maulid ici et les raisons qui t'ont poussé à venir. Et Inch'Allah, on va aller au message parce qu'il nous reste quelques minutes là. D'accord. Avant l'ouverture du téléphone, Inch'Allah. Inch'Allah. bon, ce que je peux dire, je vais commencer par ma foi, comment elle m'est venue. Elle m'est venue parce qu'en fait, euh, euh, beaucoup de quêtes, beaucoup de recherches. Euh, donc j'ai été, j'ai embrassé l'islam euh, euh, par, pas par curiosité, mais par, euh, par comment dire, et trouver le mot juste. conviction et, et, et, sincérité et, adoration pour, ce culte. Euh, notre prophète, sallallahu alayhi euh, était quelqu'un avec des qualités énormes, qu'on ne retrouve, très peu de monde aujourd'hui. On retrouve euh, des qualités dans beaucoup de nos, hommes saints, mais c'était un homme vraiment très très, très, très, très exceptionnel. Exceptionnel. J'ai du mal à définir même et à dire qui il était, puisque euh, mon cœur, c'est mon cœur qui, ressent. Ce, ce n'est pas ma tête qui réfléchit ou euh, euh, ma bouche qui veut dire. C'est mon cœur qui ressent ce qu'il a été, ce qu'il a laissé. C'est qu'il a laissé à, l'humanité. Il a laissé, l'islam. Il a laissé, des des, des, des, des, des euh, des, des, énormément, énorme, énormément de valeurs. Oui. Surtout euh, les, les, vraies valeurs. Et surtout, Parce que souvent quand on discutait, tu me disais, euh, il euh, y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont la liberté. Or, ils ont une fausse liberté. Tout à fait. Ils cherchent la paix, mais ils ont une fausse paix. Ils n'ont pas la paix. Le bonheur, ils ont un faux bonheur parce que c'est le bonheur qui sont limités dans le temps. Voilà. Et tu, vas, tu, tu, me disais souvent que la vraie liberté, liberté c'est dans l'islam. C'est dans l'islam. C'est Oui, c'est ça. Voilà. C'est dans l'islam que je l'ai trouvé. Oui. Euh, euh, Aujourd'hui, je me sens, je, non, je ne me sens pas libre, mais je me sens euh, vivant. je me sens vivant. voilà. Parce qu'en fait, euh, euh, comme le vient de le dire Cyril Mort, euh, souvent en discutant, on est venu sur ces points euh, parler de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, et, et, et, en fait, euh, le fait de, de, de, de, pratique, le fait de connaître euh, notre religion et de suivre les traces de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui m'a emmené aujourd'hui à, à, à Thiès voilà. C'est euh, euh, ce qui m'a emmené à Thiès et, et, et, euh, cet amour que j'ai pour, notre prophète, il n'est pas définissable, il n'est pas limité. On ne peut pas avoir de limite pour notre prophète car il nous a laissé il nous a tout laissé. C'est ça. Il nous a tout laissé. Mmh. Il nous a, il nous a, il a, il a, il a, il a baigné ce monde de lumière. Et, Allah, et, Allah, et, Allah, et on doit, on doit, on doit se, on doit se motivé. Encore une fois, on doit se, se on doit la, se serrer la ceinture. Se, se... Pour, pour, préserver ces, ces legs. On doit être courageux. On doit être courageux. Parce que il ne suffit pas de, de, de comme on dit, comme j'ai souvent entendu, il ne suffit pas de se reconvertir ouais. et puis de prier. Il faut faire d'énormes efforts dans le comportement. Il avait aussi un comportement exceptionnel. Sallallahu alayhi wa sallam. Une beauté exceptionnelle. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Euh, voilà, voilà les exemples qu'on doit suivre pour euh, notre religion. Voilà les exemples qu'on doit donner pour que le monde sache que l'islam est une religion de foi, une religion de paix, de lumière et de sincérité pour tout le monde, pour l'humanité, l'univers entier. Il n'est pas limité, notre profane ne s'est pas limité à euh, un endroit sur notre terre. Il s'est, il euh, sur les problèmes de l'humanité. Ce n'est ni le prophète des Arabes ni le prophète des Noirs. Il appartient à l'humanité de, de goûter l'islam et de, de suivre notre prophète et d'être heureux, de trouver le bonheur là où ils ne l'ont le, le, trouveront peut-être jamais. Masha'Allah. Masha'Allah. C'est le lieu de, de, de, te donner, Inch'Allah, l'occasion de parler au monde. au monde tout à fait tout à fait. parle au monde Seyfullah. Oh, le monde vous écoute incha allah. Bismillah. Donc euh, euh, moi ce que j'aurais à dire aujourd'hui à, à à à mes frères à mes frères antillais euh, à mes frères euh, euh, euh, du monde entier c'est que en fait mes frères soyez courageux cherchez cherchez à à à Cherchez dans votre cœur. Il ne faut pas chercher que dans les livres ou euh, dans des documentaires. Il faut chercher notre religion, sa religion, dans le cœur, dans la sincérité. Euh, il faut surtout être courageux et, tenace. Il ne faut pas se, contenter de, de peu. Parce que l'islam, c'est tout. Notre religion, elle est entière. Elle n'est pas limitée dans le temps, ni dans, ni dans l'espace. Donc, il faut, il faut vraiment, il faut vraiment, il faut vraiment s'accrocher et être euh, euh, exemplaire pour notre religion, pour les personnes qu'on côtoie, pour nos familles, pour, euh, pour euh, l'avenir de l'islam. Euh, pour, euh, pour, pour, tout, pour tout ce qu'on peut y trouver dans notre religion. Et on y trouve tout, on y trouve toutes les réponses. Masha'Allah, en cherchant, on y trouve toutes les réponses. Donc, mes frères, soyez, soyez bons envers vos familles, envers vous-même, envers euh, nos référents, nos pères qui se sont battus Ils se sont battus pour un islam sincère, lumineux, courageux, vrai, et, et, et, et un, un, islam d'avenir, un islam euh, euh, euh, euh ouvert. Ouvert, sur tout ça. Ouvert, parce que l'islam est ouvert. L'islam n'est pas fermé. Euh, je sais que pour certaines religions, on ne se reconvertit pas. Hein, mais pour cette religion, tout le monde est accepté. toutes les couleurs. Toutes les les cultures. Toutes les cultures du, du jeune au plus vieux, de la petite fille à la femme, de l'handicapé à, la personne, bien, portante. Du pauvre au riche. Du pauvre au riche. Voilà, c'est Voilà ce que j'ai à dire au monde qu'il faut s'ouvrir. s'ouvrir et, et, avoir du courage. Si, vous, doutez aussi, ayez le courage d'aller voir, d'aller retrouver De, voir et de, de, de chercher, de chercher, de Pas pour. Euh, pas une quête, ce n'est pas une quête de, de, de, de richesse euh, euh, C'est une quête de spiritualité, donc il faut savoir qu'on ne va pas y gagner de l'argent ou euh, être euh, reconnu par, euh, par, euh, par des stars euh, ou autres. On va être, on va être, on va être, on va être reconnu par Allah, subhanallah, et on sera, insha'Allah, pour ceux qui le souhaitent, puisque Allah, il, il nous, il est, il est, il est le tout miséricordieux, le miséricordieux, il est le tout omniscient, l'omnipotent. Donc, il n'a pas de limite. Donc, il est ouvert à tout le monde et vraiment à tout, à tout et à tout. Euh, Euh, j'espère qu'un jour, euh, euh, les Antilles, beaucoup d'Antillais hein, se, se, se, reconvertissent aussi aujourd'hui, mais pas seulement des Antillais, mais j'espère qu'il y aura d'autres peuples qui, qui, qui, vont goûter, vont goûter la foi et ne plus jamais vouloir la quitter. C'est ça. Inch'Allah, je crois que le message est entendu. et que Allah subhanahu wa ta'ala va déverser sa baraka, sa lumière mm -hmm. sur ces paroles-là, qui, Inch'Allah, on l'espère bien, va briser des cœurs, va rentrer dans des cœurs, dans des esprits, pour que ces cœurs-là puissent amener les, ces corps, leurs corps, mm -hmm. à venir boire dans la, dans la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, nous remercions Allah le Tout-Puissant. Et nous demandons à Allah aussi de te, de, de, de te guider, de, Amin, Amin. de, de, te donner encore la guidance, Inch'Allah, de t'assister, d'assister aussi ta, ta, femme qui nous suit à travers Internet, Inch'Allah. Ah, Incha. Euh, C'est l'occasion aussi peut-être de lui parler en une minute avant que, Inch'Allah, on ouvre les, le, le, téléphone. Ouais. Euh, C'est sûr qu'elle t'entend, Inch'Allah, parle-lui. Euh, du, lui aussi, tout, tout ce... C'est ça, parle-lui. <laughs> Euh, je suis très timide, même si je suis à la radio. Hein, et euh, donc, euh, ben, je la remercie beaucoup, car elle est pour moi mon paradis sur Terre. Et j'espère que euh, euh, nous finirons vraiment par, euh, par être réunis à nouveau pour euh, l'éternité, Inch'Allah. Inch'Allah. Amin, amin. Inch'Allah. Aïcha, c'est sa femme, elle est convertie et aussi, elle pratique, elle est vraiment, très généreuse, Inch'Allah, du cœur. Elle aime Allah subhanahu wa ta'ala, elle prophète sallallahu Chaque jour, le bourde mm. est, trans, est trans, euh, euh transmis, Inch'Allah. Euh, on, le suit directement sur Internet. euh, dans notre page Facebook, Inch'Allah. Mais euh, elle suit, même s'il ne comprend pas ce qu'on dit, son corps écoute, son esprit écoute, parce que son corps et son esprit, ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, merci beaucoup. On est là, mais on est aussi là pense à toi, on prie pour toi. Tout ce qu'on a ici lumière, comme, comme spirituelle, Euh, faveur divine, Inch'Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner ta part aussi, Inch'Allah. Vous aussi, vous, on, on, vous aime beaucoup, Inch'Allah. Donc, euh, on va pas tarder, Inch'Allah, à ouvrir le téléphone, Inch'Allah. Euh, nos frères euh, auditeurs, nos frères musulmans, nos frères euh, euh, thiessois, sénégalais, qui sont dans, ici au, au Sénégal et dans la sous-région, peuvent, Inch'Allah, rentrer en contact avec nous pour euh, discuter, parler, poser des questions, donner des conseils à notre frère, euh, euh, Inch'Allah Seyfullah qui est là, vous pouvez appeler euh, au 951 44 42. 951 47 68 incha allah vous pouvez joindre Sud FM Thiès incha allah nous saluons aussi notre père Diaw de euh, chaque que chaque fois euh, euh, que invité ici nous nous nous aussi tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui chaque fois qu'ils entendent une causerie, une discussion sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entendre euh, une voix, en espérant entendre euh, une parole qui va Euh, encore ajouter de l'amour dans leur cœur, de, de, la conviction dans leur cœur, de, de dans leur, dans leur cœur, euh, une affection dans leur cœur par rapport au prophète Sayyidina Muhammad qui est de notre présence ici et de est l'objet de toutes ces euh, organisations depuis le premier jour du mois de Rabi'ul Awal qui est son mois, le douzième jour Inch'Allah, c'est le jour J, tout le monde Inch'Allah va sentir et même maintenant, tous ceux qui savent, tous ceux qui ont le cœur ouvert, le cœur plein de lumière Allah, qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Cette chose-là, il ne faut pas chercher de midi à heures. c'est la naissance du plus noble de l'existence. Je veux nommer le prophète Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il semble qu'il y a un auditeur qui est en ligne. Euh, bismillah. Bismillah. Allô. Bismillah, on vous écoute. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. man ah, maa la soxna Nogaye aujourd'hui ah, tu, dois parler en français. allo. oui. maa ngi lay ziar noo def. alhamdulilah alhamdulilah. ça va ah, alhamdulilah ñu on est très content de toi. merci beaucoup merci beaucoup. on est très content on est très content. allahu akbar. alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. macha allah alhamdulilah kontaan nañ trop kontaan nañu baax. macha allah oui. ñu ngi kontaan ak yéen. alhamdulilah. sagal tuuti. alhamdulilah. ñoom rek ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram rek ñu ngi. amiin amiin kontaan nañu bu baax a baax. alhamdulilah rabbil aalamiin yàlla na ma yàlla booleel yiw. amiin amiin guddal sa fan. amiin yokk xam-xam bi wéral la. amiin amiin kontaan nañu trop. alhamdulilah rabbil aalamiin. alhamdulilah macha allah alhamdulilah macha allah. ñoo ngi ndokkeel ñëpp di ndokkeel auditeurs yëpp di kontaan si leen di baalu ñëpp ak di leen baal ak. alhamdulilah merci beaucoup. yàlla na ma ko yàlla booleel. amiin ya rabbal aalamiin. amiin amiin ya rabbal aalamiin. alhamdulilah rabbil aalamiin kontaan na si loolu bu baax ñu ngi. macha allah alhamdulilah Seydou. oui. On est très content. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est naturel. C'est naturel. c'est naturel. Je te parle là, c'est naturel. C'est tout à naturel. On est très content. Machallah. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci. Sorna Nogay euh, qui avait appelé, Inch'Allah, c'était pour euh, aussi. Euh, féliciter Seyfullah pour euh, euh, son, son, adhésion à la grande famille du prophète sallallahu semble qu'il y a un autre auditeur qui, rentre. Bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. naam Sidi. comment vous allez. alhamdulilah. ah c'est Seifou. alhamdulilah alhamdulilah. c'est juste un parent qui voulait faire quelques témoignages.

il, nous parle tout simplement des derniers instants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Il dit carrément, voilà, vous tous, je suis un mot dans la bouche d'Allah. Je suis cendre comme homme et feu comme prophète. Ah. J'ai complété d'Insa la lumière imparfaite. Je suis la force enfant. Mhm. Et je suis maintenant précurseur. Il dit Jésus fut maintenant la douceur. le soleil a toujours l'aube pour précurseur. Mmh. Jésus m'a précédé, mais il n'est pas la cause. Il est né d'une vierge aspirant une rose. Moi, comme être vivant, retenez bien ceci. Je ne suis qu'un limon par les vis noircies. Donc, etc. Donc, c'est juste vous dire que, quelle que soit la situation, quelle que soit la grandeur et la nature même d'une religion, c'est la base qui importe. Hmm. Et par là aussi, on va y ajouter tout simplement qu'il y aura maintenant transposition, il y aura transfiguration, mais aussi il y aura glissement de terrain. Mmh. Et notre aspiration ici, ce n'est que Cheikh Ahmed Tijani Chérif, ce n'est que Mambaro, ce n'est que Cheikh Al Mohamed Al Mounir et Cheikh Ahmed Mohamed Ndieguène. C'est nos référents, ce sont aussi nos références. eux aussi, ils ont assuré à vivre et à s'appuyer sur les pas du prophète Mohammed sallallahu Que cela soit maintenant en Asie, hmm. aux États-Unis, au Canada, en France ou tout simplement en Somalie, seule la foi importe. On, nous a parlé par exemple de la mobilité et de la complexité du moi, c'est-à-dire de la personne humaine. Mais la religion et les fondements de la religion musulmane ne tergiversent pas mm-hmm. et ne se muteront jamais en autre chose. Mm-hmm. Ah, Il y aura bien entendu des destins. Le chemin sera plus ou moins chaotique et encore chaotique. Ah Mais l'essentiel, pour objet et pour objectif, retenons tout simplement que la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sallallahu aussi, c'est un grand moment pour nous de revivifier et tout simplement de communier avec euh, notre cher marabout qui est à côté de vous. En tant que talibé aussi, nous le remercions vivement de, vraiment de, l'ensemble des éléments qu'il a tout simplement pour éveiller et amener l'islam plus haut et par l'entremise aussi de la Tariqa Tijani, mais aussi par le biais tout simplement de Waker Mohamed Al-Ndjelen. Nous vous remercions, Mohamed. Merci beaucoup. on peut, vous plaît, cher frère? Mm-hmm. On peut, on peut savoir le nom, s'il vous plaît C'est Pape Mourici. Je suis, actuellement, je suis dans le Bourd. Ah. Ok, oui, d'accord. Ah d'accord, c'est oui, pas oui. ici de Tarika alors Oui, oui, je suis de Tarika, oui. Ah, masha'Allah. Merci, ah, merci, merci beaucoup. Ah, okay. Merci beaucoup. Oui, masha'Allah. Nous sommes très heureux. Merci beaucoup. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Nous venons de recevoir l'appel d'un frère qui a fait un, vraiment une intervention Euh, vraiment impeccable, alhamdoulilah. alhamdoulilah. C'est, c'est aussi une, euh, une autre preuve. Mm -hmm. Tout Parce à que c'est un professeur. Oui. Mais là, on sent bien qu'il est bien imprégné de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi wa sallam. Donc nous nous remercions et Inch'Allah, on, Inch'Allah, on, pouvoir lui-même euh, l'inviter Inch'Allah, Inch'Allah pour qu'ensemble on puisse faire un, un petit débat, Inch'Allah, ensemble, Inch'Allah. pour qu'on puisse encore, euh, Inch'Allah, discuter. Ah, Inch'Allah. Il semble qu'il y a euh, un, autre qui est en ligne. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Euh, nous vous saluons de votre prestation. S'il vous plaît, on voudrait que vous parliez un peu plus fort parce qu'on ah, vous entend mal. D'accord, merci. Mais euh, nous vous saluons de votre prestation. Merci beaucoup. Ah oui. Je m'appelle Babacar Ndeguen. Ouais. Ah oui. Je viens d'arriver, j'étais à Dakar et j'ai bien entendu. Vraiment, nous sommes très heureux de votre prestation. Sur le prophète Mohammed sur la famille. Et nous remercions votre invité qui est à votre côté. Mm -hmm. Merci beaucoup. Qui est de France, vraiment. Euh, nous remercions. Pour vous dire que, le prophète. Mhm. c'est universel. Tout mhm. Oui. Mhm. Est-ce que vous m'entendez très bien On vous entend très bien. Euh, le prophète Mohammed, comme le philosophe euh, disait, le philosophe allemand Goethe, qui, avait écrit dans ce livre, dans les témoignages impartiaux sur le prophète Mohammed, euh, disait que j'ai cherché dans l'histoire un que je l'ai trouvé dans le monde arabe qui se nomme Mohamed Rasulullah. sallallahu alayhi wa ah, sallam. vraiment euh, comme comme les savants. Mm comme les chercheurs. Mhm. les scientifiques parlaient avant et après et durant l'éternité ce sera la même chose. Mm -hmm. nous vous remercions contribution vraiment. Mhm. vous le d'une manière extraordinaire. vraiment alhamdulillah waaw. Seigneur Mor, nous vous remercions, tout simplement. Bismillah. Vraiment, Bismillah. on est content, c'est pour cela on est appelé. Vraiment. Alhamdulillah, alhamdulillah. Merci Foulay. Merci Merci beaucoup. Ah, merci, Babacar. Merci, c'est gentil. Merci. Euh, lui aussi, on est honoré de son appel, Inch'Allah. Il y a un autre frère qui est en ligne, Inch'Allah, ou Bismillah. Alors, bonjour. Bonjour. Euh, monsieur c'est monsieur Idrissa a waaw il faut que éviter là le passé man je voulais man je suis très content de son invitation. d'accord. mais attendez je voulais lui poser deux questions brèves. une question. waaw très bien man il y a vingt ans tu t'es converti la religion musulmane. qu'est-ce qu'il a ressenti d'extraordinaire? le khutba se lit en arabe. qui n'a pas de difficulté. Même si on lit ça en français, le coup de bœuf. Ah, c'est ça. La question, c'est les deux questions que je vous pose. Qu'est-ce que ça fait d'excellent bonheur après vous êtes converti à la euh, mm, mm, mm. de bœuf. Est-ce qu'on n'a D'accord. D'accord. Il va revenir Monsieur, monsieur Sankara, je vous ah, Je vous respecte. Merci beaucoup. Merci, merci. Euh, il a demandé. Euh, le, le, le moment où tu rentres dans l'islam, qu'est-ce que vous avez ressenti Il veut partager ça avec, avec euh, ah, euh, il veut que tu partages avec eux ce que tu as ressenti au moment où tu rentrais dans l'islam. La deuxième question qu'il a posée, il demande, comme les khutbas sont faits souvent en arabe, arabe ouais. hein, ouais. Euh, euh, comment vous, vous, vous, vous, vivez les khutbas, comment vous écoutez les khutbas et tout cela. Il